fayaqulu al'imamu alxujjatul alamu abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshaaficiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimi'a wa tis'ata ashar baabu karaahati wa tis'atu ashar baabu karaahati an yas'ala al-insaanu biwajhi llaahi 'azza wa jalla ghayra al-janna wa karaahati man'i man sa'ala billaahi ta'aalaa wa tashaffa'a bihi kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent dix-huit ci lañ jeexaloon li jëmoon ci yi ñu doon aaye ci ngiñ baabu karahati alxalifi fi lbay'i wa in kaana sadiqa xadis biñ mu jëwoon gis moo doon xadis mille sept cent quatre-vingt euh, mille sept cent vingt et un mu noon an abi qataadata radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul iyyaakum wa kasratal halifi fil bay' walillaahil hamdu wal minna kon tey ñu war a gis hadis bi nga xam ne mooy bi ci tegu euh, chapitre bi ci tegu mooy trois cent dix-neuf ba léegi ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne baabu buntu karahati siluk an yasala nit ki an yasala al insaanu nit ki di laaj bi wajhillahi azza wa waaw ghayral janna mooy di laaj di ñaan di jaare ci turu yàlla nekk nekku yàlla mi nga xam ne tedd na ta màgg na lu wuteek àjjana waaw mooy boo ñëwee bay laaj di ko jaare ci yàlla ci turu yàlla kuy gën yella laaj ko li gën a màgg muy àjjana te boo ne àjjana mooy lépp lu lëkkaloog moom nag ndax àjjana kenn du fa dem te amoo ngërëmu yàlla waaw moo tax bi mu ne ca suuratul bayyina gaa yi dugg àjjana dana radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabba waaw waaw bi nga xam ne ci lay wax way ngëm yàlla yi way ngëm yàlla yi ñoom bu ñu duggee àjjana ñoom zalika liman xashiya rabba radiyallahu anhum wa radu anhu innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu aadinin tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalik liman xashiya rabbah waaw bimu ne ñi gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax yi gaa yoo yële ñoo ñi gën ci mindeef yi lan mooy seen pay seen pay ëllëg fas yàlla mooy ajjana yay sax ya nga xam ne dina daw ca ronam dex yi xaalidiina fiiha fa la ñuy biil fa la ñuy sax abadan ba faw borom bi ne lu tax ñu dugg fa daa fekk radiyallahu anhum te lii la leen borom bi defal parce que radiya anhum borom bi gërëm na lañ doon jëf gërëm na leen waradu anhu ñoom li leen borom bi faye gërëm nañ ko zalika liman xashiya rabba ñeel na ki nga xam ne mooy ragal boroomam kon mooy ñaan àjjana mooy lépp luy tourner autour nga xam ne lépp ci ngërëmu yàlla la lay yóbbu yërmande yàlla ah cofeelu yàlla waaw loolu waaw kay mu ne nag bu leen fii buntu bi buntu sit nit ki di ñaan di jaare ci wajhillah waaw ah maa ngi jaar ci yàlla de nga defal ma nangam nangam ak nangam yooyu noon sib bu ñu sib nga koy ñaan lu wuteeg àjjana waaw waaw waaye jox ma waay bi wajhillahi tabaraka wa taala ah wa billahi maa ngi jaar ci yàlla de di la ñaan ay xéewal nga dotti ma ay xéewal defal ma nangam ak nangam ah loolu la ne sib guñu ko sib bu dul ne la ngay ñaan àjjana la waaw te àjjana ku koy may <laughs> borom bi <laughs> voilà mu ne wa karahati ak sibu man'i tere guñ tere man sa'ala billahi ta'ala mooy tere guñu sib yow ki ñëw di la laaj jaare ko nag ci turu yàlla nga koy xañ ko waa wa tashaffa'a bi muy intercéder def intercession jaar ci tur yàlla ngir nga defal ko mooy sit nañu ku kuy ñaan noonu kuy ñaane noonu waaye yow buñ yow mi ñu ñaan nag buñ la ñaanee noonu sit tamit duñ sit nga delloo waa ji quoi parce que ta'ziman bismillah ngir màggal turu boroom bi tabaaraka wa taala mais ndeem jàppandi na mais bu jàppandiwul ah jàppandiwul ah voilà <laughs> gis nañ keroog do ashari yu nay biñ ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu salaam sayyidina Abu Muusa radiyallahu anhu laaj ko ngir mu yeb leen yonent salaatu salaam ne wallahi la ahmilukum la ajidu ma ahmilukum waaw waat naa ci yàlla du ma leen yeb da man lu ma leen yebe waaw mooy bu dee jàppandi na lañ lay wax mais bu dee jàppandiwul kenn doona la dammal say bañ jaay ko ngir dool di Euh, jox waa ji déedéet bu dee la muy laaj alal la mooy kon buntu bii daal boo seetloo ñaari mbir la ci al imaam al xaafiz nawawi di traité première mooy sib gu ñu sib nit di laaj mbiru àddina di ci jaar ci yàlla ci turu yàlla ah maa ngi jaar ci yàlla billahi alayka an an an tu'tiyani ah, darahima <laughs> waaw maa ngi jaar ci yàlla di ñaan ah nga daal di may jox waaw bi wajhillaahi ngir yàlla ngir nekk nekku yàlla waaw di yalwaane noon walla di laaja lool lool sib guñu ko sib waaye yow mi ñu jot a wax loolu nag sib guñu sib ka wax lool nga koy xañ waaw léegi imaam indi fi ñaari xadiis dañ di gisandoo insha allah comme bee ñu génn ñaari xadiis bi it ñaari xadiis hadis 1722 ak 1723 1722 mu ne an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yus'alu biwajhillahi illal janna rawaahu Abu Daawuud rahimahullahu ta'ala wa an ibni umara radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ista'aadha billahi fa a'iidhuhu wa man sa'ala billahi fa a'tuuhu wa man da'aakum fa ajiibuuhu wa man sana'a ilaykum ma'ruufan fakaafi'uuhu fa in lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fad'uu lahu hattaa taraw annakum qad kaafa'tumuuhu hadiisun sahiih rawaahu abuu daawuud wan-nasaa'i rahmatullahi alayhimaa bi asaaniidi sahiihayn kon al imaam al xaafiz an-Nawawi kon mu andil ñu suñu bunt bi ñaari xadiis yi mu ne an Jaabir mu njëkk mu ne mu ngi jël Seydina Jaabir radiyallahu anhu muy xadiis 1722 annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yusalu deesut laaj bi kii di waaj di jaare ci nekk nekk yàlla ah illa aljanna dul àjjana mu ne rawahu hadis bi solo ko Abu Dawud al imam Abu Dawud Abdullah as-Sijistani léegi hadis bi ci tegu muy mu ne waani bi ni mu ngi jële ci Seydina Mawlana Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne dawal li de sallallahu alayhi wa sallam nee na man ista'aza billah képp koo xam ne da koy teg lor wala am na ku ku koy teg lor yow mu interpellé ngir nga fegal ko sa loru bopp comme koo xam ne yaa ngi koy dóor mu ne la ah maa ngi muslu ci yàlla ñëw di làqu ci yàlla ngir nga musal ma ngir yàlla musal ma jaar ci yàlla ngir nga musal ko mu ne fa a'idu na ngeen ko protéger bu dee yow lor gi ci yow lay jóge arrêté ndax turu yàlla bi mu jaar ngir ñaan nga protéger ko ngir yàlla waman sa'ala billah képp ku ñaan leen laaj jaare ko ci yàlla fa atuhu na ngeen ko jox wa man da'akum te képp ku leen woo invité leen fa ajibu na ko nangeen ko wuyu na ko ah répondre à son invitation à son invitation wa man sana'a ilaykum ma'rufa képp koo xam ne defal na leen njekk lu ngeen di def fa kaasi o nangeen ko matalal defal ko rendre ko njekk gim leen defal waaw mooy lu mel ni lim leen defal fa in lam tajidu bu dee ne daju ngeen loolee daju ngeen maa la nga xam ne tukaafi'uunahu moom ngeen koy euh, defale lu mel ni lam la defal ci njekk fad'u la na ngeen ko ñaanal xatta ba ni nga xam ne taraw ngeen di gise ne wala turaw dañ day am na boobu tamit turaw solo nañ ko noonu tamit mooy ba di ngeen di yaakaar ne wala taraw gis ngeen annakum kene yéen qad kaafatumu kene ah delloo ngeen ko nag lu lu mel ni lam leen defaloon ci njekk te yàlla tax mu ne xadiisun saxiix lii xadiis la bu wér rawaahu soloo na ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud mi soloo xadis bi ñu génn rahimahullah wa an-Nasaa'i ak imaam Abu Abdirrahmaan Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah alayhi mu ne bi asaaniidi sahihayn waaw ci càllale yoo xam ne nag yu ñaari saxiix yi la mooy la góor ñi nga fa nekk moom lii buñ ne ah ci shartu sahihayn c'est la même chose mooy góor ñi ngay fekk ci xadis bi ñoom ngay fekk ci saxiix imaamul Buxaari al imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah léegi ñu jël bu njëkk bi te mooy bi nga xam ne mooy wax bu Seydina Jaabir bi laa yusalu am na laa yusalu am na tamit laa yusal waaw bu dee laa yusalu naafiya la day dàq waaw kenn du mooy mooy du ne yéen bu leen mooy loolu warula am du ñu laaj du laaj bi wajillaahi ci jaare ci turu yàlla nekk nekk yàlla ah zaatullah illal janna lu dul benn bi nag bu dee laa yusal bu kenn laaj bu dee dañ koo def sukun moom day dàq moom naahiya la moom laa bi naahiya la day dàq waaye naafiyal tamit en même temps bu ci nekk bu dee naafiya laa yusalu bu dee naahiya laa yusal bu kenn la bi wajhillaahi di jaar ci nekk nekk yàlla la ngay laaj na nekk àjjana buru lool bu ko def xadis boobu mu ne rawahu abu daawud laaj bi mooy kawam dongo ko ñu ne lëskëy xadis bi de al imaamu abu daawud moom dongo ci wéete kitaabu zakat la ko di baabu karahiyatil mas'ala bi wajhillahi ta'ala mu ne haddathana abul abbas al qilawri <laughs> Abul Abbas al-Qillawri mu ne moom moo ñu eh, eh, eh, nettali al-Asfari al-Basri turam nag dañ cee wuute am na ñu ne Muhammad ibn Amr ibn al-Abbas la tuddoon am ñu ne noo Amr la tuddoon muy Amr ibn al-Abbas am ñu ne noo Ahmad ibn Amr ibn Ubayda waaw am na ñeneen wax yu ko wax yoo xam ne ñëw na ci turam waaye daal li nga xam ne moom lañ ko siiwoon moom la mooy Abul Abbas waaw Abul Abbas al-Basri rahimahullah génn àddina deux cent cinquante trois am na nag ñu ne deux cent soixante trois wallahu taala alam moom mii nag imaam al-Hafiz Hajar rahimahullah nee na thiqa ci Taqrib at-Tahdhib qala rahimahullah haddathana Yaqub ibn Ishaq al-Hadrami mu ne ki ñu nettali mooy Yaqub ibn Ishaq ibn Zayd ibn Abdillah ibn Abi Ishaq al-Hadrami mawla Abu Muhammad al-Basri al-Muqri an-Nahawi rahimahullah génn àddina la deux cent cinq moom saduq la borom taqribu tahdhib wax nee na gu dëggu la rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a imaamu Dhahabi moom eh, dane muqri'ul basra thiqa moo doon jàngkatu alquran waa basara ku wóor la woon muy kon Yaqub ibn Ishaq kon ba nii hadis bi y a pas de souci an Sulayman ibn Mu'adh at-Tamimi mu jëlee ci ko naan Sulayman ibn Mu'adh at-Tamimi di Sulayman ibn Ah, ibn Qirm ibn Mu'aaz at-Tamiimi wala ibn Qarm ad-Dabbi Abu Daawuud al-Basri an-Nahawi moom mi nag eh, kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko waaye moom mii nag borom Taqriibu Tahziib dana sayyi'ul hifz yatashayya ku bonok mokk la ngi te lool xam nga day da'if al-hadiis mooy dabt bi waaw ndax hadiis saxiix da bokk mooy ñi nga xam ne ay ñu wóor ñoo koy jële ci ñu wóor ñoo xam ne dañuy adlun dabitun ngay nekk da ngay waaye mën a takk waaw am na ñoo xam ne wóor nañ waaye seeru takk foofu la problème bi nekk te loolu day tax ko xadiisam du du yéeg darajaay saxiix moo tax moom Sulaymaan mii eh, rahimahullahu taala rahmatan wasi'a boroom xam-xam yi ku mel ni Yahya ibn Ma'in dana du dara wéru waaw même bu dee ne am nañu naan saalih waaye loolu Ali ibn al-Madini mu lam yakun bil qawi wa huwa saalih nekkuloon ku dëgër de baax na waaw hmm? eh, dëgërul woon al imaamu an-Nasaa'i ci du'afaa mu ne bil qawi kii dëgërul waaw te nag ku ëppaloon la ci wàllu schisme gi nga xam ne chiite gi nga xam ne moom la nekkoon waaw mufarritun fi tashayyu la imaam Ahmad wax Ibn Hanbal ku ëppaloon la nag ci chiite gi nga xam ne moom la ne woon waaye boo ci boolee la fait que waa ji mokkal ci boppam mooy ak jàppam dafa dafa des lool lu bon la woon mooy baaxul woon du tout waaw loolu lépp day tax moo tax moom mii problème lay doon ci hadis bi mu ne haddathana netta lañu ibnul munkadir di muhammad ibnul munkadir ibn abdillah abu abdillah ñi ne abu bakr moom kenn du laaj mooy kan thiqatun fadil nekk ci saxiix yi waaw moom moom moom mooy xadiisa man ci saxiix yi génn àddina cent vingt-sept rahimahullah an jaabirin mu jëla ko ci seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad génn àdduna 68 ba 90 lu ne ay wax la muy saxaaba di doon saxaaba radiyallahu anhu boo xoolee tàllale bi kon problème bi mooy Sulaymaan ibn Mu'aaz waaw kon an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yus'alu bi wajhi llahi illa al-janna waaw kenn duñu laaj kenn ci turu yàlla lu dul àjjana waaw Allahu akbar waaw moo tax bi eh, al imaam al azim al abadi bi muy kii mu ne wa Souleymane bii nag takallama fi ghayr wahid kurul benn ñaar ci borom xam-xamu hadith yi wax nañ ci moom ne moom mii dese naa nekk kooka de waaw voilà loolu moo nekk ci hadith bi. léegi xadis bi ci tegu kon muy xadis bi nga xam ne te imaamu Abu Dawud da leen a tegale xam nga kitaabu zakat baabu karahatil masalati bi wajillahi taala après mu teg ci baabu atiyatu man sa'ala billah léegi mu indi xadis bi nga xam ne moom lañ nekk mooy nii ko imaamu Nawawi defee noonu la ko imaam Abu Dawud ci li jiite rangaloo wax léegi xadis boobu muy xadis Seydina Ibn Umar bi radiyallahu anhu man ista'aada billahi fa'idhuhu hadis boobu dane rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi asanidi sahihayn léegi laaj bi mooy est que ñoom dong ñoo ko solo al imam Abu Dawud ak al imam an-Nasa'i rahmatullahi dañu naan déedéet du ñoom kese al imam Ahmad ibn Muhammad solo na ko ci lu jiitu waaye al eh, ñooñu solo ñooñu ñoo solo voilà al imam Abu Dawud rahimahullah indi na ko ci ñaari bunt waaw indi woon na ko ci al imam Abu Dawud rahimahullahu taala kitaabu awwalu kitaabi al at'ima non non banaan lool awwalu kitaab al adab baabun fi ar-rajul yasta'iidu min ar-rajul waaye indi na ko kitaabu zaka baabu atiyati man sa'ala billah foofu la njëkk a ñëwee mu ne haddathana Usmaan ibn Abi Shayba ci buntu bi kitaabu zaka mu ne nettal nañ suñu sëriñ di Usmaan ibn Abi Shayba ne Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan Abul Hasan al-Absi mawlaahum al-Kufi rahimahullah gane àddina cent cinquante six génn xam nga frère am bi cent cinquante neuf la gane àddina mooy Abu Bakr ah génn àdduna deux cent trente-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana kii di sëriñ ci imaamul Buxaari imaam Muslim voilà bu fàttalikul bi asaaniidi sahihayn qaala haddathana Jarir Usmaan ne ki leen nettali ibn Abi Shayba mu ne mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamiid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilaal Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Raazi al-Kuufi al-Qaadi rahimahullah gane àddina 110 génn àddina moom itam mu ngi sahihi anil A'mash muy Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawla Abu Muhammad at al-asl al-Kuufi gane àddina 61 génn àddina 145 moom mu ngi sahih an Mujaahid moom itam di Mujaahid ibn Jabr Abul Hajjaaj ñi na Abu Muhammad alhamdulillah al-Makki al-Qurashi al-Makhzumi mawlaahum gane àddina ci xilaafa Seydina Omar l'an 21 génn àddina l'an 101 moom it ci waa Sahih la an Abdullah ibn Abdullah ibn Umar ibn al qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani di eh, saxaaba moom it di doomi saxaaba radiyallahu anhu génn àddina l'an 74 bokk ci ahadul muksirin ñëpp luñ solo hadith ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci al-abadilatul arba'a ñeent Abdullah ci saxaaba yi nga xam ne euh, yi nga xam ne seen jamono ñoo doon seen kilifaay jamono muy sayyidna ibn Abbas ibn Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn euh, ibn az-Zubayr euh, ak Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anil jami' kon an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam man ista'aadha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa a'tuuhu wa man da'aakum fa ajiibuuhu wa man sana'a ilaykum ma'ruufan fa kaafi'uuhu fa in lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fad'uu lahu hattaa taraw annakum qad kaafa'tumuuhu walillaahi alhamdu wal minna kan daal imaamu nee na dana woon rawaahu Abuu Daawuda wan-Nasaa'i léegi ñu xoolal imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi moom it kitaabu zakaat la ko indi man sa'ala billahi azza wa jalla mu ne axbaranaa Qutaybatu mu ne xabaare nañu te nettali nañu hmm. Qutayba di Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah al-Thaqafi mawla Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani yu gane àddina 148 génn àddina 240 qaala mu ne haddathanaa Abu Awaana Qutayba Abu Awaana ñii ñépp waaso waaso waaso waaye bi la mu ngi al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awaana al-Waasiti al-Basri al-Bazzaaz al-Basri rahimahullah gane àddina 122 génn àddina 100 75 an il A'mash gis nañ ko sa muy Sulaymaan ibn Mihraan an Mujaahid ibn Jabr gis nañ ko sa rahmatullah ala al-jamii' an ibni Umar radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ista'aadha billahi fa'iiduhu wa man sa'alakum billahi fa'uduhu wa man istajaara billahi fa'jiiruhu gis nga fii dafay wa man istajaara waaw mooy ñëw sàkku fi Yàlla ngir mu yiir ko mais ci yéen lay jaar jaa wax turu yàlla ngir ñu yiir ko ah maa ngi ñaan ku ma yiir te yàlla tax waaw mu ne kook fa ajiru na ngeen ko yiir waaw parce que isti'aza kay daw a'udhu mooy lu metti lay daw yiir làqu di ñaan yàlla mu musal ma aluuzu mooy bu ma demee ci moom ngir am ay xéewal hmm? euh, ajiir ajaara mooy kay dem ngir mu yàq la waaw ngir mu yiir la yiir yiir yiir mu ne wa man ata ilaykum ma'rufa ku leen defal njekk defal leen fa kaafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu fi fad'u lahu hmm? hatta ta'lamu an qad kaafa'tumuhu wa lillahi alhamdu wal minna kon ñaari hadith yaa ngi nii imaamul haafiz an-Nawawi nag rahimahullah bu ko ndi mooy daa bëgg a dajale ñaari hadith yi li ñuy wax mooy premièrement même bu dee hadith bi ci kaw càllale maa moom fii waaw laa yaxfa ndax Sulaymaan waaw na problème loolu moo tax ku mel ne ak Cheikh Al Albani rahimahullah ne hadith bi da'if waaye kon mooy boo seetloo hadith boobu mooy laa yusalu bi wajhillahi illa al dee sut laaj di jaar ci borom loolu ajana parce que lii boroom xam-xam yi nañ xool li boroom Awnul Ma'bud di wax al azim al abadi rahimahullah mu ne ah, kada naka nii lii nii mu ne laa yusalu bi wajhi llahi illa al janna is kullu shay ndax lépp rekk ahqar ginnaa doyadi duna azamatihi taala lépp loo génne wala lépp loo teg en face màggaay borom bi loolu doyadi la wa tawassulu alhamdulillah bil azim fil haqir tahqirun la di sàkkoo jege loo xamante ne ci di ko jaare ku màgg ki dina màgg lépp di borom bi tabaaraka wa ne yow la ngay sàkku ngir bi jaar moom ngir am ko lu doyadi la loolu façon doyadal la mu ne naam waaw aljannatu a'zam ajjana mooy li gën a màgg matlabul matlab lil insaan mooy li gën a màgg lu nit ki di sàkku fa saara mujj at tawassulu bihi ta'ala fihi munaasiban parce que di ne waaw ajjana tamit kat en face de borom bi tabaaraka wa taala tamit ahqara <laughs> mu ne la war yi loolu parce que sharin moo ko ci génne ne bu laaj di jaare ci yàlla ci nekk-nekk yàlla lu dul ajjana parce que ajjana mooy li nga xamante ne de toute façon dund gi ñuy dund nii loo fi mën di dund bu dee da ngay dee ngir dem safara ça ne saay saay yow moom yaa salaam <laughs> waaw mooy nit lu man di am ci àddina bés bu dee ne leer na ko ne te lool mooy xaqiiqaam dëggam bi yàlla dogal ci moom kenn kii safara la jëm lépp lu mu paase woon ci kaw foofu xasra lay doon ci moom xasra ak pertaag ak xasra ak rëccu waaw li gën a nag kër ga nga xam ne borom bi ci maanu ci ci ci mbaaxam fadluhul mahd al azim euh, muy ngëneelam gi nga xam ne képp bu dara raxut la def ne ëllëg yawmal qiyam ñamay teral kër ga ma leen di teral aljana la tudd awliya oom yi ya ca gën a màgg di yonentaan yi ak ñi nga xam ne ñépp ñoo ñi ko gëmoon nee na fa la ma leen di dajale ngir teral leen mooy àjjana képp ku wute ak ñoom nag fa ma lay yóbbu ngir toroxal la mooy sawara kon nag ci kaw noonu mooy lépp loo man di am ci kaw suuf waaw te mu leer na la léegi mu jeex ndax las naa bi daari baqa bal nahnu bi daari fana'in waaw nekkuñ ci kër guy sax de kër guy jeex la te lool moom jarul explication bu metti quoi waaw saa su ne nga dégg ñoo xam ne ñu faatu te leer na ne yow mii ni ñoom ngay def laa maxaala sa ñetti maam gisoo leen boo kontee maam bi jur sa baay boo mooy bu la yàlla mayee nga gis ko boo mooy ka ca tegu woon ka ko kii yoon gisoo ko waaw nga jekki sa baay dem te waxuñu la yaa njëkk a dem sa baay de sa baay la njëkk a ah ñaata kam ñoo xam ne ñoo njëkk a dem seeni baay sa yenn ndey waaw gaa yi miraas boo xam ne lañ la na ah diw moo faatu bàyyi na fi baayam bàyyi na fi ndeyam benn soxna benn doom bu jigéen fay <laughs> xaaral ma sa miraas tuuti <laughs> léegi yow loolu noo koy séddalee kay <laughs> ci xadiisu a'tul faraa'ida bi ilaa ahlihaa famaa baqi fali awlaa rajulin dhakar léegi nan ngay lijjantee ma masala ah jox leen li ngeen xamante ne mooy faraid yi borom bi ne kii lii laa ko wax mu am lii laa ko daggal lii nii kii lay am lii kii lay am loolu jox leen ko ñu yàlla wax ku nekk ci ñoom jëlal nga jox ko lii yàlla ne lii la waaw addul faraida atul faraida joxe leen waaw ilaa ahliha ca seen ñoom waaw léegi nag lu des fali awla rajulin zakar waaw alxiqul faraida waaw alxiqul faraida bi ahliha fama baqi fali awla rajulin zakar léegi loolu noo koy lijjantee ah alxiqul faraida léegi <laughs> eh, fay loolu boo ko bëggee lijjanti Euh, suuratu nisaa yi man nga aaya yi wax quand ci wàllu miraas lool boo ko xamee lan la la wax dana la nday la fi ba bàyyi nday soxna benn soxna ak li nga xam ne mooy doom benn soxna moom bu doon ñeenti soxna it c'est la même chose du sans changer rien <laughs> léegi looy jëkka def nga ne ah xaaral yuusikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayni fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahaa nisfu benn ngoog kon kooku la benn doom bu jigéen borom bi nee na wa in kaanat waahida bu dee benn doom képp bu jigéen la fi ki dem bàyyi falaha nisfu ndaw sa ci miraas bi mooy am mooy am mocce xaaju alal ji mu ba buñ ko xaajee ci digg bi doom ju jigéen jeey moom te kii benn doom jigéen ak ko kon nga jël benn def karamu bint un ka waaw léegi jàllal def na baay ak ndey wali abawayhi likulli waahidin minhumaa as-sudusu mimmaa taraka in kaana lahu walad ne ah kon ñooñu it rek la naa seen kaa wali abawayhi ñaar na ñaari baayam mooy ndey ak li kulli waahidin minhumaa ku nekk ci ñoom ñaar as un sixième mooy boo jëlee ñee juróom benn xaaj xaaj ko benn xaaj ba ku ci nekk ci ñoom ñoom lay am bu dee dafay bàyyi doom te kii bàyyi na fi doom. muy jigéen gi doom jigéen gi waaw kon nag ci kaw noonu lan lay deme ci kaw nii nday jeeg baay ji ñooy tolloo waaye est-ce que ci loolu lay yem ñu ne la xaaral faraay bii lañ nekk de nga def kon nday ak baay un sixième ci kanam ku nekk baay ji un sixième nday ji un sixième léegi nag ndaw si mu def soxna si ah continuel ma laaya bi ma dégg <laughs> fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fali ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yuusi bihaa aw daynin abaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min allah inna allaha kaana aliman hakima ba léegi ñëwguñ ci soxna yi kon jàllal walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna jàllal boobu ba léegi soxna yi mu ngi di wax mais mooy soxna su génn àddina bàyyi la fi yow jëkkër ji lay wax ñun nag fii jëkkër ji génn àddina bàyyi fi soxna si kon acca jàllal min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu' léegi nag ñu ngi ñëw nag di wax soxna yi walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad kon lii du suñu cas ñeel la leen un quart xaalis bi yëpp alal yi ci aji dem ci bàyyi di jëkkëram bees ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba ndaw see ko moom bu dee ne jëkkër ja bàyyiwu fi doom te fii loolu du suñu cas parce que fii bàyyi na fi doom ju jigéen fa in kaana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum bu dee nag dafay bàyyi doom yéen jigéen ñi soxna yi moo xam ñu bari ngeen wala kenn ngeen wala ñaar wala ñett eh, falahunna li ngeen am as-sumun mooy un huitième mooy alal ji yëpp bees ko xaajee juróom-ñetti xaaj benn xaaj ba mimma taraktum ca la ngeen bàyyin góor ñi kon bu boobaa kon fii leer na soxna si un huitième yaay ji un sixième baay bi un sixième doom ja un demi muy ndaw si doom ji jigéen ji léegi mu des kan léegi nag kon def nañ lépp alhaqna al fara'ida ila ahliha waaw alhaqna al fara'ida bi ahliha qad alhaqna al bi ahliha jël nañ yi yàlla wax ci alquraanam ji leer nañ ku xaatu bu dee kaa bi nii la demee jëlal lii nga joxal ma kii jëlal lii nga joxal ma kii jël leen lii ngeen joxal ma kii def nañ ko léegi fali fama baqi léegi bu desee ñu jox ñëpp alal ji def kuñ koy jox fali awla rajulin zakar kan mooy awla rajulin zakar fii mooy baay bi asaba la <laughs> moom fii mooy fi nga xam ne baay yarisu bil fard wa bil asaba day day day day donnu ci fard mooy li xam ne yàllaa ko ne nii ba pare bu desee mooy jël voilà kon baay ji kon loolu mooy kaabu bi masala boobu daal di féete boor yaa vay <laughs> yaa vi c'est pas des des complications ah <laughs> billahi <laughs> alhamdu wal minna léegi ñëwaat ci al azim